mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi dellu siwaat ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala ci sunu dars tawxid bi ñuy amal par suba ci sunu téere boobu di charx baadu fawaidi surati alfatiha bu a cheikh al allama salih al fawzan xafidahu llahu taala mu mel ni ci sunu jataay bi weesu ñi ngi tàmbale woon nag di gis la nga xamante ni nii moom la saar wu màgg woowee di suuratul fatiha làmboo borom téere bi waxoon nañu ne saar wi làmboo na ci ay maana yu rëy yu màgg yu tedd ñetti xeetu tawxiid yi te xam ngeen ni tawxiid buñ ko waxee mooy jagle ak aqu boroom bi tabaraka wa taala moomeelam moom dong tawxiid moomu séddalikoo ñetti xaaj lañuy ñuy tuddee tawxiidu rububiya maanaam kennal gi ñu kennal sunu boroom azza wa jal ci ay jëfam ak moomeelam comme lu mel ni bind bi muy bind mbindeef yi dundal gim leen di dundal ak faat gim leen di faat doxal bi muy doxal seen mbir loole yaa ngi koy fekk ca alhamdu lillahi rabbil alamin aaya boobu di alhamdulillahi rabbil alamin dafa ëmb tawxid ar-rububiyya mboolem cant ñel na ki nga xam ni mooy allah boroom mbindeef yi mbindeef yooyu di aalamin nekk ay jaamam kon xamal ni boroom jaami kenn la keneen kuñ ko woowee keneen kuñ ko tuddee woowe nañ ko tuddee nañ ko lu mu moomul ndax boroom jaam yi kenn la muy allah azza wa mu mel ni ci tawxid bi nag ñu bari ci jaam yi daañu ko saxal waaye léegoo léeg ña ngi koy saxalee buñ tolloo ci jafe-jafe ma bu ñu fàttalikoo sunu téere bi nga xam ni moo nekkoon xawailul arba gisoon nañ ne yéefari màkka yi ñoom dañ ko daan saxal ndax boo xoolee ci sunu jamono ji bari na ñoo xam ni xéewal day ñëw ci ñoom xéewal googu duñ ko delloo ci borom bi tabaraka wa directement da dégg xéewal ga gu egsee ñu ne ah xéewal gii de diw la wala xéewal gi de ñaanu diw la wala xéewal gi de barke diw la wala xéewal di xéewal gi de nangam ak nangam delloo ko ci mbindeef waaye nag bu musiba wàccee seen kaw ba ñu wër fu ne masalan jëlal feebar yóbboo hôpital jënd ordonnance ba sonn jóge fa ñu ne ah am na bay joolaa bu nekk fële dem fa ba sonn a ah, am na benn paa bambara bu nekk fële ñu dem ba fa sonn am na benn paa séeréer bu nekk fële dem fa sonn léegi léegoo léeg sax ñu ne am na benn meer njaago bu nekk fële ma ngoog waaye nag meer ba de a ah, boo demee kat da ngay indaale butéelu sàngara jalal na leen ko de ñu dem fa nañu ay jullit lañ mangook buñ demee nag dem nañ ca meeru njaago ba dem ca paa lébu ba dem ca paa ba lépp ne karaj dara dara dara benn solution amul ci la ñuy doog a toog nag ne ah xanaa ñu jàpp ci yàlla gis nga mangook a ah, bu sunu borom yabalee malakul mawti nag mu daal di faat malaat ba nag ñu ne a ah, moom de sunu borom mu ko jël sunu borom daal moo am góogee sañ-sañ moom daal mooy def ko neex nañ ko delloo ci yàlla mhm. pourtant ba mu neexee delloo wuñ ko woon ci yàlla te ba jafe-jafe ñëwee ñu bëri rek delloo ko ci yàlla wër nañ paa njaago baag meeru nangam baag paa nangam baag paa nangam baag yàq sunu xaalis ba mu jeex tàkk ñu doog ne nag nañ jàpp ci yàlla ndaw si dafa taxaw ci biir armeel yi di jooy yonante bi sallallahu alayhi wa fekk ko fa ne ko soxna si mu ñël mu ne ko dangaa xam li ma ñàkk yow nangam ak nangam ak nangam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam won ko ginnaaw gaañe ne ko soxna si xanaa xamoon ni kii mooy yonent bi rek ndaw sa daw topp ca gannaaw yonent bi naan ko muñ naa muñ naa léegi muñ naa yonant bi ne ko a as sabru inda sadmatil ula muñ ma ngay nekk ca dóor bu njëkk ba ma ngoog bi mbir mu yee rek ah nga jël mbir ma delloo ko ci borom bi tabaraka wa bës sa xol nag ma doo ñaxtu doo wax ci sa làmmiñ loo xamante ni nii dafay juuyoog la borom bi tabaraka wa taala kon loolu bàyyi ko xel bu baax kon tawxidu rububiya mi ngi foofu tawxid ga nga xam ni mooy tawxidul uluhiya ma nga ca iyaaka naabudu wa iyaaka nastain tawxidul asma wa sifaat ma nga ca arrahmaani rahim maliki yawmi ddin mu teg ca mu ne wa tadammanat naway duaa li anna duaa ala qismayni duaau ibadatin wa duaau masalatin mu ne kadalika saar wi dafa làmboo ñaari xeeti ñaan yi mu ne ndax ñaan ñaari xaaj la dafa am lu ñuy wax duaau ibada ñaanuk jaamu ak duaau masala ñaanuk laaj mu ne duaaul ibaada huwa thanaa ala allahi jalla wa ala wa dikri llahi azza wa jalla wa duaaul masala huwa talabu alxawaij min allahi jalla wa ala fa hada mawjudun fiha ihdina sirat almustaqim sirat allazina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala addalin kulluhu talabun wa du'aun wa lidalika yustahabu bacda alfaraagi min qiraatiha an yaquula amiin ay allahumma stajib والتأمين إنما يكون على دعاء وصورة الفاتحة دعاء كلها دعاء عبادة ودعاء مسألة mu ne kon xamal ni ñaan ñaari xaaj la ñaan comme ni mu rotee ci xadis ca musnadu imaam Ahmad adduaa huwa al ibaada ñaan mooy jaamu yàlla ma ngoog ñaan ñaari xaaj la benn xaaj bi la ñu tuddee duaaul ibaada mu ne la duaaul ibaada nag mooy lan mooy tagg yanga xam ni ak kañ ak bàkk ya nga xam ni ñoo ngi koy bàgg borom bi tabaraka wa taala di ko tudd sikar yañ koy sikar jaamu yañ koy jaamu ci lu mel ni julli koor asaka aj màkka mboolem xeetu jaamu yépp day dugg fii ci xeetu ñaan gi mooy duaaul ibaada ñaanuk jaamu kon ñaanuk jaamu daal mooy mboolem xeetu li borom bi tabaraka wa digle te muy jaamu yàlla day dugg fi lii nag sunu boroom rek lañ ko war a defal kenn waru koo defal keneen beneen xaaj bi mooy duaaul masala ñaanuk laaj muy sàkkuy fajuk aajo ci borom bi tabaraka wa taala mu ne loolee nag yaa ngi koy fekk ca ihdina siraatal mustaqim muy ñaan nga nag siraatal lazina an'amta alayhim mu ne lii lépp ñaan la mu ne loolu moo tax ñu sopp gannaaw ba nga xamante ne nii jàng nga fatiha nga wax amin mu ne amin nag la muy tekki mooy allahumma stajib yow sama borom nangul ginnaaw bi nga ñaanee nga ne yow sama borom maa ngi lay ñaan nga nangul ma mu ne kon taamin googu maanaam wax amin ci fan lay nekke ca gannaaw ñaan mu ne suuratul fatiha nag moom ah ñaan la léppam ñaan la lenn li du aa u ibaada la leneen li du aa u masala la ñaanuk la jaamu ak ñaanuk laaj bu ko defee dañuy teg fii sunu baaraam incha allah ci sunu bind bi di ñëw ñu ñëw nag ci faram fàcce gi nga xam ni moo nekk ci ñaanuk laaj ñuy ñaan borom bi tabaraka wa mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.